fayaqulu alimamu alxafidu alxujja abu zakariya muhyiddin annawawiyu addimashqiyu alshafiiyu rahimahu llahu taala fi kitaabihi riyadu alsalihin min kalaami sayyidi almursalin alayhi wa alayhim afdalu alsalati wassalaam fil baabi saadisi wal ishriin baabu wal amri bi raddil mazaalim kon insha allahu taala ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ garab gi nga xam ne moo doon chapitre di buntu ñaar fukk beeg juróom di bi buntu bi digle ci joxe ndénkaane loolu jeexaloon nañ ko te xadis biñ ci mujj woon gis mooy xadis numéro deux cent deux bi nekkoon xadisu abu xubayb di abu bakr abdallah ibn zubair ibn al-awwam keroog bi ñuy nettali baayam bam taxawee yawmal jamal ak ndénkaane yam ko joxoon ci borom bi walillahi alhamdu wal minna te inshaa allahu taala al imam an-nawawi di ñu andil ci tool bi toolu ñun ñu sell beneen garab di ñu ko présenté di ñu ko gaaral ci biir tool bi ja'alana allahu minhum ñoom as-salihin wa radiyallahu anhum ajma'in muy indi kon buntu bii garab gii mu ñuy wan muy chapitre numéro vingt-six baabu buntu tahrimi zulmi xaraamal gi boroom bi xaraamal ak tooñ wal amri ak digle gim digle bi raddil mazalimi di delloo tooñaange ya waaw tooñ nit kese du doy ne astaghfirullah non loolu doyul waaw loolu doyul waaw bu dee daa am akam boo jël nag il faut nga réparer ko noo koy réparer da koy delloo bu la ko jéggalul waaw ak na koy delloo yooyu dinañ ci ñu waxoon nañ la Ah, doon nañ tudd ci biir téere bi mel noonu ne loolu di gisoon nañ ko ci masaalik bi la Cheikhu Ahmadul Xadim doon wax ba ne woon romboon na mu leeraloon ko ca al jawharun nafis ñu gisoon ko leeraloon fa surtout bu dee ka nga xam ne dangaa ngaa jël akam nan nga koy delloowe ak boo ko fa fekkatul ak ay mbokkam fekkatoo fay mbokkam nan ngay def yooyu yëpp waxoon nañ la dañ ci doy looloo mais amaana dinañ ci ñëwaat fii de mooy dinañ ko wax noonu pas jëlaat jaw al jawharun nafis ah déedéet mais euh, dañ koy wax noonu ngir leeral ndax bunt bi day wax tamit nan la ñuy dolloowe tooñaange yi kon interdiction bi boroom bi interdire l'injustice nit koo xam ne day doxalu injustice ak tooñ waaye obligation gis nga al amru wan nahyi tahrim mooy nahyu tere diine moom lool la ne diine jaay nekk diine joo xam ne kenn duma ma digal kenn du ma tere mooy yow génnal nekkoo ci l'islam waaw te kala koy bañal ci l'islam kat lay kaar banu lay kaar yi seen lépp lool la seen code yi waaw t'as droit à ça droit à le code de la route naan demee ci code de la route bi ah code des collectivités loo dem lu ne am looloo fa loolu lool loolu loolu mu dul dund gi daa mën a ne digleeg tere kay loolu moo moo samp ak maaduti ci kaw suuf kon bunt bii nii garab gi noonu la tudd buntu xaraamal tooñ ak digle ñuy delloo tooñaange yi seen borom al imaamu Nawawi rahimahullah mu def comme ni mu waxoon ne damay ubbee bunt yi ci lenn ci ay ayatul qur'aan mu ne qaala allahu taala ma lilzalimina min hamimin wala shafi'in yutaa ci suratu Ghafir aya 18 mu ne qaala allahu taala mu ne boroom bi nga xamante ne nii de moo kawite yéegut nee na ma lilzalimina déet way tooñ way tooñaange yi da way tooñkat yi ñoom ñoom del ñeelu leen min hamimin du xarit boo xam ne bu taruk cofeel la ci ñoom bu leen dimbali keroog bu ma leen di tegi buggal li leen daan wala shafi'in yuta waaye du caagante ne koo xamante ne nii dina leen man a rammu ak rammoom boroom bi nangu ko mooy topp ko ca rammoom gëm soxla rammu ab tooñkat kenn du ko ci topp mooy kenn du nangu tooñ euh, nangu ko loole xam nga laay boobu am da cee jël li mu kii mais loolu lépp du laay laay bi doon tàmbali woon na ci kanam dane woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa anzirhum yawmal aazifa wa anzirhum yawmal aazifati idil quluubu ladal hanaajiri kaazimiin maa lizzaalimiina min hamiimin walaa shafii'in yutaa' noonu la ko waxe fekk mu naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa anzirhum xupp leen ñoom waa Quraysh yéeféri idil quluubu du ñu ngi wedd yawmal qiyaam naan amul ah di dunde du leen neex seen yoonu boroom bi new ci a ah, baax na wa anzirhum xëpp leen nag yawmal azifa bés ba nga xam ne dafa jege ndax azifatil azifa comme ni mu ko waxoon fële te suuratu euh, najm laysa laha min dunillahi kashifa waaw azifatil azifa waay waay al azifa bi yawmal qiyam jege na ba pare ndax kullu ma huwa atin qarib ni ko arab yi di wax lépp luy ñëw lu ne rek lu jege la kon nag xupp leen bés boobule mettre leen en garde ñu koy sóoraale ci seenu dund ba tax ñu war a dellu gaamu seen borom te génn ci mooy yàlla yiñ dëkke ak weddi yàlla ndax bés boobu kat xuppaleen idil bés ba nga xam ne xol yi la dal xanaagiri day ñëw ba ca put ya kaazimiina ñoo nga nëbbu mel ni ñuy fexe xol yi bu ñu génn <laughs> tellement dañuy tiit ak di ci tiitaange koo xamante ne ne hawlu yawmul qiyaama allahumma sallim waaw day tara tara tara tara tar ba xol ya dañuy génn seen place mel ni luy luy dem ci seen put yi mel ni luy génn ndax tiitaange ak taraayu yawmul qiyaam bésu bés bu taxawaay ba mu ne nag gis nga bu keroogee malis zalimina min hamim wala shafi'in yuta gis nga tooñkat yi ñi nga xam ne seen addina yépp tooñ la ñoon di da ñëw ci biir bi détail ci biir xadiis yi façon tooñ yi wal iyaazu billah koo xam ne moom nguur la yor di tooñ nit ñi di tuur seen deret yi ah di jël seen alal yi wala yow monsieur le procureur le nga nekk fi di tooñ nit ñi ci nan di convoquer ko la neex ku la deful dara parce que rek yow bokk ak yow ni ngay gise wala yow daal yaay monsieur le maire waaw commerçant yi ngal ngal leen ko yàgg sa police municipal municipaux yi nga yor ah ak yu mel noonu di teg gaa yi ay daan yoo xam ne teguwul tan waaw wala yow impôt domaine nga ne ngay tëdd ci tuuf suufu nit ñi ndax yaa am yaay décider. mooy daal yow ab menuisier nga gaa yi jox la seenu en alal nga ne ko tuŋaañ tooñ ba pare di leen mbëllee wala ab maçon nga nga jaar ci ah, ciment bi yëpp nga jaay ko wala nga ñëw defoo fa dara dara safut waaw tooñ nit ñi loolu mooy jàpp ko nag ci yooyu métier yëpp ak fépp ak administration wakkanewul administration njaboot nga jàpp sa doom yi di leen tooñ ah tooñ yooyu yëpp ak yeneen ay wooy tooñkat yi bu ëllëgee ma lil zalimina min hamim du ñu am xarit bu tar cofeel goo xam ne keroog dina leen mën a dimbali mukk bu leen yàlla di teg daan yi wala shafi'i yu ta du jaagante ne koo xamante ne ko ak ramm la koo xam ne des na ko topp ca rammoom nga nangul ko ko lool du am kon mu ne wa qaala taala mu ne boroom bi nga xamante ne nii nag moo kaweete yéegut ba léegi nee na moom wama lilzalimina min nasir suratul hajj aya soixante onze alimamu nawawiyu rahimahullah mu ne deuxième kon ci bu muy sukkandikoo ngir leeral buntu bii nga xam ne lii ci wàllu alquran moo composé moo làmboo garab gi nga xam ne alquran ak summuna la mooy tool bi yëpp mu foofu ndax borom bi moom itam daa def moom i imaamu nawawi ko ni mu waaw mooy dafa xaaj aaya bi dafay jël ay mbir mais loolu lépp laaya bi moo doon suñu boroom dana woon wa ya'buduuna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultaana ma lam yunazzil bihi sultaana wa ma laysa lahum bihi ilmun wa ma lizzaalimiina min nasiir ca suuratul hajj waaw ci weeru ajji de <laughs> Allahu akbar ah suba wala ginnaaw suba suba wala ginnaaw suba la weeru aju di teru taala tay le vingt neuf tay le vingt neuf Dhoul Qi'dah euh, dimanche tombé euh, huit dix-huit juin deux mille vingt-trois le vingt neuf juin vingt neuf kii mu tudd bokk Zul Qa'da mille quatre cent quarante quatre kon nag mu ne wa na kon de suuratul hajj mu ne ñoom dañu ngay jaamu min dunillahi wëllif borom bi tabaraka wa taala mooy bàyyi fi yàlla maalam yunazzil yoo xam ne kenn wàccewul bi ca loolee sultaanan benn preuve kan moo leen wax ñu jaamu lool dañ ko war a jaamu yi ñuy jaamu seen xërëm yéeg seen système yi ñuy jaamu wa ma laysa lahum bi min ilm te amuñu benn xam boo xam ne moo leen di conforter di leen dëgëral waaye di leen leeral que ne lii ñuy jaamu seen xërëm yu hubala ki la waaye kiy jaamu le capitalisme ak le socialisme ak le communisme ak yooyu amuñu ci benn xam-xam waaw ban téere lañ koy jël wama lis zalimina te nag du ñeen way tooñkat yi min nasir ci koo xamante ni ku leen di dimbali la déedéet kenn du leen dimbali kenn du leen aar du leen borom bi di tegi daan loolu du am waaw kon mooy gis nga ne mooy tooñkat moom ba mu nekkee tooñkat la summi ay mbiram ci zimmatullah mooy protection yàlla bi mu ko doon aar moom moo ci summeeku ba set ba mu tàmbalee tooñ waaw jamono ju nekk nag sentence bu yàlla mooy lim dogal bi mu dogal ci moom man na koo dal dina ko yéexe nag ba mu foog ne ba gaa foog ne sawaay daal moom mu waru jàpp ne tooñ gi muy tooñ day lool day wane ne sax kon dootu tooñ moom moo nekk ci dëgg waaw xam nga ñoo xam dañuy tooñ mën a tooñ mën a tooñ dem ba finalement ñoom dañuy jàpp ne sax li ñuy def moo li waaw am ñoo xam ne ay ñu yées lañu di leen conforter ci yu bon yi ñuy def naan leen am ngeen ci droit di leen ko légaliser alors que loolu lépp dara baaxu ci waaw ba mu ko defee nag tooñ mooy yow yaa summi sa bopp ci protection gi la boroom bi moo do aar kon nag laaya yi loolu lay wax léegi nag mu ñëw ci xadiis yi mu ne wa ammal ahadisu fa minha hadisu abi darrin radiyallahu anhu almutaqaddimu fi axiri baabil mujaahada kon mu ne amal ahadis ndaal hadis yi nga xam ne ñooy wax ci bunt bi nga xam ne mooy tere gu ñu tere tooñ ak delloo boo ñëwee bay tuub doo yem ci tuub naa mais delloo li nga xamante ne nii mooy tooñaange ya seeni borom mu ne ah mu ne bokk na ci wamal ahadis ndaal hadis yi nga xam ne ñoo composé ginnaaw bi ma la ñamalee dara ci alquran yi nga xam ne ñooy leeral loolu léegi nag ma ñëw nag di leen wax nag ci wàllu hadis yi waaw wàllu hadis yi nga xam ne ñoo làmboo garab gi ñoo composé beneen wàllu garab gi mu ne fa minha bokk na ci xadis yi leeral lii bunt bi xadisu abi dar xadis sayna abu dar Jundub ibn Junaada al-Xifaari ci li gën ci ci turam al-mutaqaddim ba nga xam ne jàlloon na romboon na jiitu woon na fi aaxiri baabil mujaahada ca jeexitalu xadis bu mujj ca ah, ah, ah, la nga xamante ne mooy chapitre fil mujaahada ci kër kër loolu mooy xadis mooy chapitre onze bi ah. mu doon baabun fil mujaahada hadis ba mujjoon mooy hadis numéro cent onze moom la ne boobu ci la waaw te moo ubbi buntu bi ndax boobu mooy al bi mu ne woon as-saabi ashar ci buntu baabul mujaahada an Sa'iid ibn Abdil Aziz an Rabi'ata ibn Yaziid an Abi Idriis al-Xawlaani radiyallahu anhum an Abi Dharr Jundub ibn Junaada radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an ilnabiyi sala allahu alayhi wasallama fi ma yarwi an illahi tabaraka wa taala annahu qaal ya cibadi inni xaramtu zulma ala nafsi wa jacaltuhu baynakum muharraman fala tazaalamuu mooy xadis boobu mu ne xadis bi romboon na mooy xadis Seydina Abu Dar bi muy xadis numéro cent onze ci téere bi téeméer ak euh, fukk ak benn ca baabu chapitre garabu al fil mujahada mu ne woon yonent bi alayhi salaatu salaam jële loo xam ne da koy soloowe di ko jële ci boroomam mooy xadiisul qudsi ah mu ne boroom bi annahu qaala boroom bi tabaaraka wa taala nee na yaa ibaadi yéen yéen samay jaam inni man seen boroom kat xaramtu zulma ala nafsi jombale naa du xalaamal naa de dëgg dëgg li muy tekki mooy jombale naa sama bopp ndax boroom bi tooñ dafa jomb ci yàlla dafa am ay ay ay melo yoo xam ne ay mbir yoo xam ne dafa jomb ci yàlla mooy c'est impossible mustahil voilà mooy xaramtu mooy jombole naa az-zulma tooñ ala nafsi ci sama bopp wa ja'altuhu ma def ko nag moom tooñ baynakum seen diggante muharraman loo xam ne maa ko xaramal interdire ko bu kenn def ne tooñ dafa xaram seen diggante kon nag fala tazaalamu bu leen tooñante xadiis boobu bële moom lay wax nii ne bokk na ci léegi nag mu ñëw nag bi mu ne waa waan jaabir xadiis bi nga xam ne nag ginnaaw bi mu la junjalee bii moo tax duñ ci taxawaat di leeral dara dala koo junjal noonu mais xadiis numéro deux cent trois ndax xadiis fàttel nañ na bi ñuy tàmbale ne xadiis bi mu jëwoon ci buntu bee moo doon xadiis deux cent deux alhamdulilah ñaar téeméer ak euh, ñaar bii nag mooy ñaar téeméer ak ñett mu ne kon xadiis bi de وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم rawahu muslimu rahimahu llahu taala kon xadis bi la al imam njëkk indi ah mu ne waan jaabir mooy xadis numéro deux cent trois ñaar téeméer ak ñett kon bañ tàmbalee téere bi ba léegi walillahi alhamdu wal minna kon nag mu ne waan jaabir mu ngi koy jële ci mu ibn abdillah ibn amr ibn haram al ansaariyu radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ibnu shahiid ah baayam moo doon ash-shahiid Abdallah hmm, Abdallah ibn Amr ibn Haram mu ne kon radiyallahu ta'ala anhum sayyidina Jaabir abu Abdillah am ñu ne abu Abdirrahmaan am ñu ne abu Muhammad ah kon bokkoon ci waa Banu Salima léegi al-Madani rahimahullah radiyallahu anhu mu ne anna rasulallahi kene dawal yàlla li di sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na ittaqu zulma mooy tandaku leen tooñ ay mooy tandaku leen tooñ fa inna zulma gis nga tooñ zulumaatun ay lëndëm la yawmal qiyaamati bisub taxawaay ba ngir boroom wattaqu shuha mooy tandaku leen njomboxtaluk nay ak xër ci nay fa inna shuha ndax gis nga njomboxtaluk nay ahlaka moo alak man kaana qablakum ña nga xam ne ñoo leen jiitu woon fii ci kaw suuf waaw lan la leen yóbbee xamalahum yenn na leen ala an safaku dimaahum ndax nay ak bëgg yor lu ne yow kese la keneen jege di xañ ñi seen àq ndax ba pare nay ca seen alal ya nga yor te moomoo ko wala alal euh, àqu nit ñi doo leen ko joxe ba pare di leen xañ seen kii loolu yema yóbbu na leen seen njomboxtalum nay googu am safaku dima ahum ñu tuur seen deret waaw nooy tuur seen deret bu mbokk ndax boo tuuree sa dooru sa deretu mbokk sa deret nga tuur waaw al mu'minu mir'atul mu'min aji ngëm yàlla ji aji ngëm yàlla ji ci boppam ah moom mooy seetoom waaw lépp lu mu gis ne taq na ci moom daa fekk ci moom la ne kon nag da leen a yen yóbbu leen pousser leen an safaku dimaahum ñu daal di tuur seen deret yi wastahallu maharimahum ñu daal di daganal li nga xamante ne mooy seen eh, eh, yi yàlla def eh, muy seen maharim yi mooy yi nga xam ne borom bi nit ku nekk dafa am loolu loo xam ne moom kenn amul ci moom kenn amul droit ah di jéggi yoo xamante ne nii yu nit kookale la ak yi nga xam ne maxaarimahum yi leen yàlla tere tere waaw yi leen yàlla tere délet bu leen ko dépassé ak nay tax na waaw seen alal dee leen ma ci génneel zakat nay tax na duñu ko def waaw ak yi ainsi de suite kon wastaxallu ñuy daganal maxaarimahum yi yàlla xaraamaloon ñoom ñu daal di koy daal defal seen bopp que ne ñoom daal mel ni daal am nañ ci droit di def lu leen neex waliyasu billah mu ne rawahu muslim imamu muslim moo ko solo ibn al-Hajjaj est ce que moom kese moo ko solo na de alimamu ahmadu ibnu muhammad ibnu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhi daal dina koy solo moom tamit alimamu muslim rahimahullahu taala mu ngi koy ne ci kitaabul birri was-silati wal aadab baabu tahriimi zulm ma hadis deux mille cinq cent soixante-dix mu ne haddathana Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab qala kooku mooy al-Qa'nabi di Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi al-Harisi ah, moom mooy al-Qa'nabi al-Madani al-Basri taalibi imaamu Malik rahimahullahu ta'ala mu ne kon na ibn Qa'nab ah, moom mi imaamu Malik bu ko mosoon a gis dana nañu jóg dem ci ki nga xamante ne mooy ki gën ci jamono ki gën a dëdd yaa dina ci jàmm Abdallah ibn Maslama ibn Qa'na al-Qa'nabi rahimahullah taalibeem la woon waaye loolu la mooy gis ki nga xamante ni nii même borom bi daa def mu nekk sa taalibe mais nga xam ci moom ak ngëneel gu mu am ah <laughs> mooy nga nga daal di koy wax ah leeral ko loolu def lu dul ne dalay yëkkati kese waaw mais nay yi nga xam ne moom la hadis bii di wax ak façon yi nga xam ne jàpp nañ ne bu ñu waxalee seen mbokku jullit lu rafet day nit ñi dañ koy topp bàyyi leen kooku moo riir kooku moo ñaaw moo ñaaw gisin imaamu Maalik boo gisoon da wax ne jóg leen dañ leen jógal ki nga xamante ne mooy ki gën kuy dox ci kaw suuf astan bi <laughs> waaw waaw <laughs> akbar xam nga ne loolu moom xam nga imaamu Maalik moom du du du ñépp xam nañ na du du waxkatu ay ay caaxaan <laughs> waaw Allahu akbar <laughs> te sëriñ ñoom imaamul Buxaari ñoom imaam Muslim la ak ñoom imaamu Tirmidi ak ñooñu rahmatullah alayhim wa kon mun a haddathana Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi qala haddathana mu ne nettali nañu Daawud mu ne yaani Ibn Qays imaam Muslim ne kim ci jublu mooy Ibn Qays muy Daawud ibn Qays al-Farra ad-Dabbagh Abu Sulaymaan al-Madani rahimahullahu ta'ala an Ubaydillah ibn Miqsam moom moo ko jëlee ci Ubaydillah ibn Miqsam al-Qurashi al-Madani rahimahullahu ta'ala an Jaabir ibn Abdillah moo ko jëlee Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu anhuma anna Rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ittaqu zulma fa inna zulma zulumaatun yawmal qiyaama wattaqu shuhha fa inna shuhha ahlaka man kaana qablakum hamalahum alaa an safakuu dimaa'ahum wastahalluu mahaarimahum kon xadis baa ngoog léegi nan lañ ci mën a jàngale ci jàng ci gu gàtt rek mooy ne ak lëkkaale yi bunt bi dafa leer naññ mooy yonent bi saa saa dafa ittaqu zulma mooy tandaku leen mooy tahriimu zulm dañ leen a xaraamal tooñ mu ne mooy tandaku leen tooñ. fa inna zulma ndax mu leeral leen lool kii lan moo war a gën tax wala ci bokk na ci war a tax ñu moytandiku ko mooy fa inna zulma gis nga tooñ zulumaatun yawmal qiyaama ay lëndëm lay doon ngar boroom yawmal qiyaama waaw ay ay shadaa'id lay nekk ngir boroom yawmal qiyaama allahu lëndëm du am leer moom du am leer xam nga yawmal qiyaama moom ko amul leer ku tus nga moo tax naafiq ya unzuruna naqtabis min nuurikum qiila irji'u waraakum faltamisu nuura gisoon nañ ko ca suuratul hadiid ah ñëw ba ji wow ñaan way ngëm yàlla yi ay waay xaar leen ni wala xool leen ñu xaar leen ñu xool leen ñu waay bu ko defee ñu mën a niitu ci seen leer gi ngeen yor ñu ne leen irji'u waraakum dellu leen ca seen gannaaw àddina xam nga naa ñaari ironie la ak ak ak kókkali <laughs> dellu <laughs> loolu baratu la ne <laughs> waaw ah fal faltamisu nuuraa ngeen làmbatu leer foofu fële defi lu leen may leer tay fii waaw tooñkat bi nag ay lëndëm lay doon yawmal qiyam bisu taxawaay moom du am leer de waaw kooku bi doon gis moo tax day pëtëx ci bi waaw parce que du am leer goo jàlle waaw kon mu ne fa inna zulma zulumatin yawmal qiyam bisu taxawaay ba mooy yow lépp loo def ci kaw suuf day am répercussion yawmal qiyaam yow mu leer la bu dee bu baax répercussion bu baax lay am waaw mooy lépp loo teg comme at loo jëf goo jëf fii di ko gis yawmal qiyaam fa man ya'mal mithqaala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqaala dharratin sharran yara suñu woroom nee na waaw képp ku jëf lu toll ni lu gën a suufe gën a woyof atum ah ah ci lu baax dinga ko gis waaye ku def lu toll noonee ci lu yéesit dinga ko gis kon nag fa inna zulma zulumatun yawmal qiyaama leer na ci bunt bi wattaqu shuhha mu ne nag mooy tëndaku leen li nga xamante ne nii mooy ak nay nay mooy la ashuh <laughs> am na ci boroom xam-xam yi mooy mooy mooy la gën a tar ci ashaddul buxli mooy la gën a tar nay waaw te moom ashoq moo gën a garaaw ñu ne moo gën a garaaw al buxlu kese buxlu garaaw la waaw bu ñu nee waa ji baxil waaye ki nga xam ne moom feebaru buxlu la yor garaaw na waaye shoq moo gën a yées waaw wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaa'ika humul muflihun suñu borom nee na képp koo xam ne fegal nga sa bopp sa taruk nay bopp ci jëf lu baax waaye sa nay gi nga xamante ne sa bokkan ci la lay yóbbu ci nga bañ a taxawee yàlla joxe ci wàllu alal ak jot yooyu yépp ku ko fexe ba fegal ko sa nayu bopp de kooku de mu ñoo ñee ñooy ñi waaw am ñu ne loolu mooy a sox mooy njomboxtalu nay waaw moom moo gën a tar nay kese moo gën a yées kaay leen ñu nay waaw am ñeneen ñu ne non c'est que buxlu boo déggee seen différence buxlu soxu yi yenn ci yenn waaye soxu moom mu dafa généraliser mooy bu nee soxu dafa gën a làmb dafa gën a daj que al buxlu ci ay yenn ci yenn ñaan kii dafa maye lii dafa mais buñ nee sox moom mooy dajale na lépp day delluwaat ci moo gën a tar rek waaw <laughs> waaw am nag ñu ne euh, buxlu ci affaire yi la ci benn ci benn waataa sox moom ci alal laaj ak njekk waaw te daal xam nga mooy lan soxu daal mooy tar koy tar nay ba pare tar euh, am na ñeneen tamit ñu ne sox mooy al hirsu ma laysa inda mooy. <laughs> yow di xër ci loo xam ne nekkul ci yow moomoo ko waaw wal buxlu nay nag mooy nga nay li nekk ci yow mooy li li nekk ci yow nga iñaane ko nit ñi nay ko waaw ndaa ndax moom waa ji ma sakk mu sakkanalee mu am mu joxee mu ñàkk loolooy loolu la la la àddina bi waaw kooku ñu ne kooku loolu muy buxlu soxo nag loo xam ne fi moom waaw <laughs> <laughs> daal mu ngi noonu léegi nag mu ne gis nga feebar bii Ah, ak nay gis nga tooñ ak ashoh ah tooñ moom ay lëndëm la yowmal qiyam kantaan ñoom boxtalum nay di xañ nit ñi seen xàq yi ba pare di di piétiner seen àq yi ñoom yi ñu yor nga leen di tooñ waaye yi nga xam ne yaa leen ko war a jottali ngay def le tout ba duñ ci jot mu mu ne loolu nag loolu loolu dëgg dëgg moom moom moom vraiment loolu loolu c'est grave quoi <laughs> waaw Allahu akbar mais loolu c'est grave léegi mu ne loolu noonu lan la leen yóbbe da leen a yóbbu xamalahum ala an safaku dimaahum ñu tuur seen deret yi nay nguur sama <laughs> nguur gi kenn du ci laal bi nga ci xasee teg sama loxo ku ko jege ma fusier la <laughs> waaw Allahu akbar waaw oh. waaye ñuy tuur deretu nit ñi ngir lan ngir jël seen alal agresseur yéeg façon yooyu yépp ci lañu waaw waaw la boroom nga naye ko ko moom mu yor ko nga foog ne yaa ko war a moom tax nga foog ne yaa ko war dem jël fekk ko këram nga ñëw ray ko ngir alal joo jooy xaar ci moom wala ci mbedd yi allahu akbar kon mu ne loolu moo leen yóbbu ci ñuy faat tuurante seen deret yi ba pare daganal wastaxallu maxaarimahum yi boroom bi xaraamal ci ñoom comme ribaaw ak yooyu ñoom daal bu ñu waree am comme liñ fi waxoon rek lépp fay dagan waaw bu dee ñoom la concerné daal lépp fay dagan bu dee ñeneen ñi nag mu xaraam <laughs> walla waaw daganal yooyu yépp waaw bu dee jigéen ñi ak njaaloo ak sàcc plaisir yooyu yépp ñu daganal ko seen bopp ndax lan naye leen ko yóbbe rek waaw waliyasu billah mu ne kon rawahu muslim hadis bi war na ñëwaat insha allahu taala ci hadis cinq cent soixante-trois kon al imam an-Nawawi rahimahullahu taala mane wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala latu'addunna al-huquuqa ilaa ahlihaa yawma al-qiyaamati hattaa yuqaada lish-shaati al-jalhaa'i mina sh-shaati al-qarnaa' rawaahu muslimun rahimahullahu taala kon al imaamu nawawiyu alxaafidu rahimahullahu taala mu teg ci xadiis bi mu ne mooy xadis deux cent quatre xadis bële kon mooy xadis deux cent trois biñ tàmbali téere ba léegi mooy deux cent quatre am na ñu fàttoon euh, euh, buntu bii nii insha allah al imam dina fi indi euh, dina fi indi kii dix-huit xadis ah buntu bii dix-huit xadis <laughs> benn lañ gisagul nekkaat ci deuxième bi yëgal na nag dix-huit xadis insha allahu taala moom lañu war a gis waaw moom la fi indi dix-huit xadis ci buntu bi insha allahu taala kon mu ne wa an abi hurayra xadis bi mu ngi koy jële ci saydina wa mawlana abu hurayra xafidu sahaba radiyallahu taala anhu wa ardah mu ne yonente bi alayhi salaatu salaam de nee na anna rasulallahi kene dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama qaala nee na la tu'addunna al-huquuqa ila ahliha wat naa ne ah di ngeen jooxe alxuquq xaq yi nit ñi am te mu gàllu ci seen los ila ahliha di ngeen ko jooxe delloo gis ngeen yi dafa niroog buntu amaana bale mooy dañoo taqaloo garab yi yépp ñoo taqaloo waaw boo ci daaneel rek daaneel nga bi ci des wat naa ne di ngeen delloo àq yi ca ña ko moom ci seen borom yawmal qiyaama bés bi mooy bu ngeen ko deful ci kaw suuf na leen leer na wat naa ci yàlla moom mi nga xam ne soxlawul di wat ngir ñu xam ne li mu wax dëgg la day gën feddali mbir mi te xam ne ah waxam kese jarul waat bu waatee nag yii day gën a feddali kon gravité waaw wat naa ne yawmal qiyaama di ngeen delloo ak yi ngeen yore lan teg seen biir waaw ña ko moom bésub taxawaay ba xatta ba di nga xam ne yuqaadu li shaati al jalha min ash-shaati al qar min ash-shaati al qarna gis nga ba dinañu fayul waaw gàtt gi nga xam ne amul ay béjjën bi mu nekkee ci àddina bi ah am am xar moo xam ne amoon na béjjën ni moom daal di ko doon mbëkk mbëkk ko mu ko mbëkkoon tooñ ko sax dinañ leen dekkil bu ëllëgee moom mu fayu ki amuloon béjjén fayu ci ki nga xam ne moo amoon béjjén yeneen tubaab yi saa saa am waat ci lool bon a rawaahu solo na ko muslim imaamu muslim rahimahullahu taala est ce que kese moo ko solo déedéet sëriñam al imaamu ahmad na ko imaam abu isa muhammad ibn isa ibnu Sawrata at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala al-imaamu Muslim rahimahullahu ta'ala mu ngi kon ci buntu bi ñu jóge téere bi mu def ci biñ gis hadis bi ñu ngi jóg bi ñu génn léegi kitaabul birri was-silati wal adab hmm? alhamdulillah baabu tahrim baabu tahrimi zulm mu ne haddathana Yahya ibn Ayyub buntu bi nga xam ne moom la shurah yi def mooy téere eh, jëfe lu baax jokk mbokk ak teggini buntu bi nga xam ne moom la leen ci surah yi def tahrimu zulmi xaraamal tooñ mu ne haddathana Yahya ibn Ayyub wa Qutayba wa ibn Hujr ñoom ñëpp xaalu nee nañ kon ñetti sëriñ la ko jële mu ne haddathana Yahya ibn Ayyub Yahya ibn Ayyub Abu Zakariya al-Baghdadi wa az-Zahid rahimahullahu ta'ala wa Qutayba gis nañ ko sànq non non non ibn Qanab lañ gisoon ibn Qanab ibn Maslama ibn Qanab al-Qanabi la gisoon non c'est que kii mbokk taalibeem la war a Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif eh, al Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala wa ibn Hujr ibn Ali ibn Hujr ibn Iyas hmm, as-Sa'di al-Marwazi Abul Hasan rahmatullahi alayhi qalu ñoom ñépp ñu ne haddathana nettali nañu moo ñetti sëriñu Ismaa'iil ñu ne ya'nuuna mu ngi ci jublu ñu ngi ci jublu ñoom ñett ibn Ja'far mu Ismaa'iil ibn Ja'far ibn Abi Kathiir al-Ansaari az-Zuraqi mawlaahum mawlaahum ah, ah, Abu Ishaaq ñenn ñi ne Abu Ibraahiim al-Ansaari kon az-Zuraqi al-Madani al-Baghdaadi al-Mu'addib al-Qaari rahimahullahu ta'aala moo ko jëlee ci al-Alaa di al-Alaa ibn Abdurrahmaan ibn Yaquub al-Huraqi Abu Shibl rahmatullahi alayhi an abiihi moo ko jëlee ci baayam ibn Abdurrahmaan al-Alaa ibn Abdurrahmaan Abdurrahmaan ibn Yaquub al-Juhani al-Madani rahimahullah al-Huraqi rahmatullahi alayhi an Abi Hurayrata moo ko jëlee ci Sayyidinaa Abu Hurayra radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala latu'addunna al-huquuqa ilaa ahlihaa yawma al-qiyaamah hatta yuqaadu li shaa hatta yuqaada waaw waxoon naa la keroog hatta bu duggee fi'l mudaari bay ñëw da fatha hatta yuqaada li shaatil jalhaa'i min shaatil qarnaa nee nee lu ko al muslim indi kon hadis bi dafa leer ci buntu bi te xaraamal gi nga xam ne kon moom la borom bi xaraamal li nga xamante ne mooy tooñ moo tax yonent ma saa saa ne waat naa ci yàlla ne gis nga àq ndax tooñ mooy lam voilà xam nga loolu dañ ko fàttoona tooñ mooy jël euh, la la waroon a tegu na nga ne du fa tegu waaw waaw mooy fekk loo xam ne yow nii la war a demee nga ne nag du demee noonu ah. waaw <laughs> waaw yii ay ay ay endroit lañ seen bàyyi génn àddina bàyyi fi alal ñu war leen koo miraas nga ne du ci demee noonu ah, man maa koy tungaane wala nga ñëw suufu jàmbur la voilà comme ni ñoo waxtaayee te dina ñëw ci ci téere bii nii fi yonent way sa buntu bii ñu nekk ci la boulimie foncière bi nga xam ne moom la àddina bi nekk rawatina suñu réew yee ñoom laa gën a xam sàccum suuf mi jaay jaay kër jaay ko juróomi nit foog na yaa ci nekk naan ragalatuma kaso baax na <laughs> voilà kon tooñ mooy jël loo xamante ne fa waroon a nekk nga ne doo nga bañ ko faa teg waaw waaye teg ko feneen loolu ak tooñ la waaw li bi ne def leen lii nga ne wan defuma loolu rek jox leen nit ñi nga ne du ko def loolu mooy ak tooñ mu ne kon ak zulm euh, la tu'adduna al huquq wat naa ne kon ak yi borom bi teg gàll ci leen loos di ngeen ko jooxe de waaw di ngeen ko jooxe de ila ahliha ca ko ñoom kon mooy buntu tahrimu zulm wa i wa amru bi adaa bi raddil mazalim waaw tooñaa ngay ndax foo foo nit jël nga àqam léegi nag àq boobu danga ko koy delloo mu ne wat naan bi ngeen ko delloo bu ngeen ko deful ci kaw suuf yawmal qiyaama moom yëg leen ne lii lay demee dina am de hatta ba di nga xam ne gis nga bàyyi ma yi nga xam ne ñoom du ñu mukallaf mais ku ñu responsable ngeen responsabilité goon quant ñoom ci seen bopp dañuy fay waaw bàyyi ma bu fi defoon beneen bàyyi ma bu dul lool xar mu mbëkkoon meneen xar bëy bu mbëkkoon meneen bëy nag bu mbëkkoon beneen nag te fay euh, kii dinañ leen dinañ leen dekkil ñoom ñépp xanaa bu ñu borom waxul suuratu takwir wa idal wuxuusu wuxuusu xushirat fàttalikul keroog tamit mooy bés bi nga xam ne al wuxuusu gis nga njaay àll yi rab xushirat dañ leen di pang dajale leen waaw lu tax ngir lii yonent bay saa saabu wax ngir wane ne bés bii bésub dëgg la bésub maadute la même tooñaa rab yi nga xam ne sax duñu mukallaf ca àddina waaw képp koo xamante ne bépp rab bu tooñ beneen rab dees na ko fayu après mu a leen nekk leen suuf waaw ñu nekk suuf ñoom du ñu nekk ngir ñu naan leen kaa leen dugg àjjana wala safara déedéet waaye bu ko defee doomu aadama bu gisee lool xam ni ya muus mi xusi woon beneen muus mi sax dekkil nañ ko beneen bi xusi ko léegi kon de man xaw ma fu ma jëm waaw ñu wax léegi nag kon que ñu ngi nii di dund di ko dégg di ko xam sawaay nañu ci fexe léegi génn ci simpeeku képp ku mu fekkoon ci tooñ na nga ci gaaw simpeeku te lépp loo xam ne moom ngay delloowe tooñ yi nga taxaw ci waaw comme ni ko nent way sasab di leeral yi ci beneen xadis boo xam ne dinañ ko gis ci biir buntu bii insha allahu taala kon nag xatta hmm, bàyyi ma bi nga xam ne xar mi nga xamante ne nii shaat bi nga xamante ne nii amuloon béjjén sax des na ko fayul bay ko mu fayu ci bi nga xamante ne nii amoon na béjjën na ko woon rës ëmmëg waaw kon nag waaw bi moom keroog moom dina kii moom kon nag mbir maa ngi noonu loolu yi dafa leer ci bunt bi delloo tooñaange yi kon nag mu ngi noonu waaw ah. Ah. Ah. <laughs> waaw waaw waaw kamaata diinu tuddal gis nga ni ngay leble rek loolu lay lay fay wona al al al al jazaa'u min jinsil amal gis nga daal fay day proportionnel ak li nga jëf rek selon li nga ji rek moom lañ lay fay kon nag xadis baa ngoog kon al imaamu al euh, ahmad imaam euh, tirmidi al imaam muslim rahmatullah alayhi ñoo ko solo kon xam naa ñu yem ñi insha allahu taala kon jël na ñaari xadis walillahi alhamdu bii di ñëw jël xadis euh, bi nga xam ne mooy deux cent cinq bi ñu jóge mooy doon deux cent quatre foog naa waxuma ko woon